ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabil awwali fii faslun xaqiiqatu zuhdi bi qawli man naqad tarkuka qasdaha bi qalbin lissamad la tafraxan bi sababil mawjuudi minha wala tazan ala almafquudi kon jëloon nañ baytu bu njëkk bi nii bi muy wax xaqiiqatu zuhdi dëgg-dëgg lan mooy dëgg du àddina ca nga xamante ne nii selon d'après waa ja nga xamante ne nii moo moo moo moo moo bët xam-xam ah moo naqdu xam-xam waaw moo lëñ bët seet la ca la nga xam ne moo ci nekk génne ko mooy lan tarku ko qasdaha bi qalbin mooy bàyyi gi ngay bàyyi àddina di ko jubloog sab xol wëllif àddina waaye jubal ko ci kan ah li somat ngir boroom bi nga xamante ni moom la ñépp aajowoo waaw moo tax mu ne foofu lañ yemoon laa tafraxan kon nag bul kontaan kontaan bu ëpp te sax kontaan ci boppam buum la dal hein di sababil mawjuudi mooy kontaan bu ëpp goo xam ne dangay ngay fàtte sa borom di sababi ndax sababu la ko waral tax al mawjuudi loo xam ne xéewal yoo ca am ci àddina waaw kenn waxu la ne bu bu boo amee lu baax bul sant yàlla bul kontaan ah kay dañuy kontaan loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ci bésu Aïd mu amoon yoo xam ne da leen di saxaaba yi bàyyi leen ñoom ñu ñu fonoonu ñoom xale yi nii euh, gulaam yi jógoon Éthiopie yooyu bàyyi leen ñu fo waaw ndax tey bésu feet la kon kontaan ci xéewal gu la yàlla defal loolu du loolu la lislaam di tere déedéet suñu boroom nee na qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun ma yajma'un xam nga ne kooku kon terewu la loolu waaw moo tax bu la nee laa tafraxan laa tafraxan ngal la waay bul nekk koo xam ne da kontaan kontaan bu ëpp koo xam ne yoon yàlla boole woo ko ci waaw loolu la ñuy tere voilà loolee moom dañ koo sot dañ koo tere moom waaw sa yoon yàlla bokku ci te lool mooy mooy feetu mondaine yi ngay gis nii feetu àddina yi nga xam ne nit ki ci lay nekk di arrosé que jubilé te di ko defe te yàllaa ko maykat mu jël mu nekk major de ndax la mu doon xëccoo ñu baree ko doon xëccoo mu nekk major génn jël raw gàddu gi examen bii ni mu ci sonne ku ne gis na la ku mu yaakaar ci saw yow ñaan nee na la ñaanal ma sa borom ñaanal ma borom bi mu jàppale ma ci sama concours bii sa borom jàppandal la ba nga am ko amoo looy def nga ne da koy arrosé noo koy arrosé nga woo ñi nga xamante ne nii musiciens yeeg ba ñu solkatu yu gàtt yi mel ni yow bu dee soxna la wala yu góor yi borom borom kiris koros yi nga xamante ne nii ñàkk kersa tax ñuy soloo noonee ak ñàkk xam leeg léeg sax léeg-léeg sax du ñàkk kersa dañoo gis ñépp yi def ñuy def waaw bay def yu wayat yoo xamante ne xel rek buñ toogoon xalaat xam ne lii waruñoo sol tubay joo xamante ne nii tubéy ju ndaw ju ñu sol buñ ko soleel ñépp koy gis bu ñu sëggee bu ñuy julli daanaka mënuñoo julli julli ju baax waaw wal iyaadu billah waaw nga ne yow na koy feete quoi ana yàlla mi nga doon ñaan est-ce que jàng nga dara hein taxaw julli ñaari ràkka def sujudu shukri est-ce que def nga ko loolu de moo doyoon ci jubilé ci ci ci ci feete xéewal gu la yàlla def noonee la yonent bi alayhi salaam doon def waaw bu ko xabaar bu neex wala yu mel noonu léeg-léeg bettee da doon sujjóot daal di sujjóot sant borom bi ci li nga xam ne moom la ko defal waaw loolu mooy mooy mooy mooy kontaan. moo tax suñu boroom ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu yunus alayhi salaatu wassalaam bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla dong wa bi rahmatihi ak yërmandeem gu yaatu gim leen di dottil waay waay fa bi daalika ci lool yee fal yafrahu waxal ma sama jaam yi bu ñuy bëgg nañ bëgg ci lii huwa loolu de xayrun moo gën fuuf mimma yajma'una ci alal yi ñuy dajale te yàlla tax voilà lii la loolu la mooy loolu loola ñuy dajale nag bi ko ci am hein tax ñuy kontaan tey dara yàlla taxul ba baax na ba ba mu koy ute dañ ne ko woon noo ko amee baax na moom ci boppam mu jàppe ko noonu waaw am koo xam ne nee na moo koy wax ci wàllu diine naan ko àddina bi ko fiy seet lu dagan doo dundu wax na lu amul voilà wax na lu wuteeg ni mu deme waaw xam nga ne kooku moos après mu kontaan ci lool bu jógee di ko dépenser dépenser ko fu bon waxoon nañ ko kat boo ko yow ut mi moom garaawul waaye après xoolal fa nga koy def loolu demewul noonu ah, waaw loolu demewul noonu suñu boroom tam ay yonent bale sa saa moo wax ci xadiisam bu siiw boo bële waa ji nga xam ne wa zakara rajula ash'atha aghbara yutilu safara yamuddu yadayhi yaa rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik waaw xadis baa ngi ci saxi imaamu muslim rahmatullahi alayhi waa ji nga xam ne ba muy tudd xadis bu gudd boo bëre mu tudd nit ki nga xamante ne nii day guddalu tukkeem waaw yutiilu safar ash'atha akhbar ay waay pënd na waay pënd na te karaw ga daal dinay poussière te cuqóor te cuqooral waaw waaw yamuttu ya day ku guddi tukki bu gudd la nekk xamul fan la jëm ndax réer na ci àll bi te gisul kenn ku mu yaakaar wala benn gox sax bu mu yaakaar ne fee man naa faa dem mucc amu ko mu yëkkati ay loxoom di ñaan boroomam naan ko yaa rabb tudd ci topp tànn ci asmaullahi alxusna ci tur yàlla yu sell yi nga xam ne nee na moom la ñeel bu ñu koy ñaan fad'uhu biha bu ngeen koy ñaan na ngeen ko ñaan di jaare ci tur yoo yële moom mu yëkkati loxoom tànn ci tur yoo yële naan yaa rabb waaye nag malgré li nga xamante ne nii conditions yu nang ñaan yi nga xam ne moo moo réunir ci nit ki moo dajaloo ci moom am na yaa quelque chose qui cloche am na mbir moo xam ne doxul ñu ne ko lan la mu ne waa ji wa mat'amuhu xaraam li muy dunde di ko lekk di ko dugal ci biiram bi dafa xaraam wa malbasuhu li muy sol dafa xaraam li mu sol sax dafa xaraam ci lu xaraam la ko jële wa qad ghudiya bil xaraam léppam li muy dundeek li muy kii yépp nes nes la yaram bi lépp lu xaram la mu ne kooku naka la ko borom bi bi nan lañ koy nangule kon nga bëgg wax ne kon yow alal ji noo ko amee baax na xam nga ne kooku wax na la lu wut la nekk ca gannaaw dëgg waaw wax na la lu wuteeg dëgg de waaw ku man di doon waaw ndax waxu yonent bale sa sa du fi nekk alxuraan ne fi di wax nit ñi lekk leen ci lu teey yi yow nga ñëw bëgg ne yow yu xaraam yi moo dagal dara newu ci après seetal fa nga koy dugal dina ko recycler ma ne la xam nga ne li nga wax ci wuyoo naag dëgg kon nag xul bi fadlillah mu ngi noonu ne kon l'islam terewul ngay ngay kontaan waaw da kontaan waaye sa kontaan ci xéewalu borom bi kontaan ci sa borom bi nga xamante ne nii du sa ngóoraa tax nga am lii du say mën a mën a jàng waaye du sa man ay pexe déedéet la hawla wala quwwata illa billah loolu fokk mu nekk sa leitmotiv loo xam ne day nekk di présent ci yow nga xam ne dàq la hawla amul benn pexe ngir jote li ma bëgg laa xaw la amul benn pexe ngir daal di échappé wu rëcc ci yi nga xam ne lor yi may gaaral waaye wala quwwa aw ma kàttanu daal di ñodd yi nga xam ne ñoo may jariñ waaye wala quwwa aw ma kàttan daal di jañ yi nga xam ne ñoo ma nar a lor illa billah lu dul ne ci borom bi dong lay jaar moom mooy ki koy def waaye man nag moom duma ci lenn boo defee loolale di bége bi fadlillahi wa bi rahmatihi kooku mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg te ëskay googu la mbégte voilà kon nag laa tafraxan kantaa nag façon mbégte bu baaxul bi boobu la naan la bul bul kontaane noonu mukk bi sababil mawjuudi ci sababu loo xam ne yow danga koo am ci àddina bi min ha ha min ha waaw tukkee ci àddina gi waaw tey dara yàlla taxul mu ne walaa tahzan tabul njàq alal mafquudi li nga xam ne moom nga ñàkk boo fi ñàkkee dara lu lay borom bi xéewale woon nga ñàkk ko bu ci njàq ba ku la gis xam ne sawaay yée sawaay triste na waaw mooy te yàlla taxut sinon bu dee ne yàllaa tax ak a baax bu la yàlla tegee benn benn benn benn nattu baax na léeg-léeg ñu gis ko ci saxar kanam waaw moo tax nitu yàlla ba Allah radiyallahu ta'ala anhu waaw dafa Eh, eh, eh, <laughs> yàlla da koo tegum nattu waaw muy jooy magum jëmm nekk kilifa nitu yàlla di jooy dina ko wax waa yow looy dox di jooy nii hein lan ngay dox di jooy nii mu ne borom bi moomat ko teg ngir ma jooy waaw damaa teg nag nekkul di jaay résister moom di wan ne borom bi man damaa kii sa lii ngay may teg daanaka moom yëgu ma ko déedéet jaam nga wan ko ne liñ ma teg yëg naa ko waaw loolu mooy xam sa borom waaye di jéem a ngand ngandalu yow lan nga doon ci kanamu sa borom tous waaw kon nag affaire baa ngoo feeñal comme feeñalu mbégte fële te yàlla tax loolu mooy sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam